allahu akbar kon nag mu ngi noonu kon kii dem di jihaad yi ngëneel gi mooy kooku day am mooy dafa conclure ak borom bi borom bi dafa conclure nga ak man marché ab yaxam boo xam ne boo dëggoo di nga xam ne waman awfa bi ahdihi min allah ah kan moo gën a dàq matal diggéem ke borom bi tabaraka wa loolu mooy ngañaay bu màgg kon fadlul jihaad yi mooy borom bi tudde ko al fawzul mooy ngañaay li nga xam ne lu màgg li al imam an-Nawawi rahimahullahu taala tekki beneen xadiis beneen aaya te boo seetloo yii yépp ah, génn tawba baqara nisaa yi lay doon Allahu akbar waaw eh? mu ne laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina gayru uli darari walmujaahiduuna fi sabiilillahi bi amwaalihim wa anfusihim faddala allahu almujaahidiina bi amwaalihim wa anfusihim ala alqaacidiina daraja wa kullan wa'ada Allahu al-husnaa wa faddala Allahu al-mujaahidiina 'ala al-qaa'idiina ajran 'aziiman darajaatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kaana Allahu ghafuuran rahiiman muy suuratu Nisaa ay quatre vingt mu ne laa yastawi alqaa'iduuna du yem ñi nga xam ne dañoo dëju toog minal mu'miniina ci wër ñoom yàlla yi demuñu xaret ghayru ulul darab ba mu ñi nga xam ne dañoo am ah, lor gu tax manuñoo dem comme ñi nga xam dañoo am handicap comme ñi nga xam ne dañoo silmaxa ñi am ak ak ak loo xamante ne nii handicap moteur bu tax manuñoo dem ñooñu bokkuñu waxul ñooñu kantaa ñi nga xam ne ñoom dañoo toog te meluñ nii amuñu yu mel noonu ñooñu xam nga ne yemuñu ak ñi nga xamante ne nag loolu daan yemuñu ah wal mujaahiduuna ñu noonu yemuñu ñi nga xam ne dañoo dem di kër këri di xare ji ci fii sabilillah ci yoonu yàlla bi amwaalihim ak seen alal yi am anfusihim ak seen bakkat yi ñooñu yemuñu waa ñi toog defuñu ko ak ñi dem di toog même bu dee ne dañ ne ay ayni la mais ñu jóg di def ci taxawe loolee nga xam ne ñoom buñ ko taxawee wàcc na ñeneen ñi nga xam ne sax am nañu force am nañu lépp mais waxuñ leen ñoom ñu jóg par exemple wala ràññeewuñ leen ne leen yéen jóg leen est ñaar ñoo yemuñ borom bi nañoo ñooñ yemuñu bu dee ki nga xam ne moom daa am ab handicap bu tax kooku noonu borom bi tabaaraka wa taala da ko yëkkati ci dara jaay ñële waaye sauf ko nag moo il faut moom mu amoon yéene bu baax si ah. sinon bu dee ne amuloon yéene comme yéeneem naa fekk la yor kooku lay mën a amee dara jaay bu ko am voilà kon nag mu ngi noonu. mu ne kon faddala allahu borom bi gëneel la gëneel gëneel la al mujaahidina ñiy dem di xare ci tool ci yoonam bi amwaalim ak seen alal yi wan fusam ak seen bakkan alal qaa'idina ci ñi toog daraja mooy ñi toog eh, lii war a yegg boo xam ne non ñi toog yi mooy mooy mooy ulut dara bi yaay wax de ne ñooñu am nañ daraja bu leen bu leen ñeerawaay mooy même bu dee seen yéene parce que inna rajula gisoon nañ ko la yablughu dina jotee ci xus bi husni niyyatihi wala gisoon nañ ko ci riyaad bi ci ak ak ak ak ak rafetum jikkoom darajatal qaa'im as-saa'im al-qaa'im dina jote darajaay ki nga xam ne mooy ki toog ki ki ki kiy taxaw di julli guddi ak ki nga xam ne daa passé ay journéem di ko woor ndax ko ju rafet mais loolu même buñ la waxee loolu ça ne veut waa ji nga xam ne daa am ko ju rafet ba pare di di di di dëkke woor ak taxaw naa fi la est kële da koy mooy ñoo tolloo ci lépp non am na daraja bu mu ko mooy coono ba mu tay def coono jooju kii amu am na daraja bu mu ko fële malgré tout lool lañ doon wax keroog ci wàllu yi nga xam ne dañ naan la boo defee boo taxee jiw def lii yow da ngay am lool mais suuf ko moom am na lu mu la ëppalee comme ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo am ngànt comme ñii muy wax mënuñoo dem ci xare yi mais amoon nañu yéene bu ñu amuloon ngànt ñooñu borom bi da leen di yëgati ñi le sauf que ñi le am na lu ñu leen ëppale voilà kon nag lool la wa kullan wa'ada Allahu al ñaari côté yëpp nag borom bi daal di leen dig li nga xam ne mooy yiw léegi nag fii mu door a wax nag ñi nga xam ne ñoom dañoo mën a xare waaye demuñu bokku ñook ñi am ñi am gàntaa mu ne fa wa faddalallah te waroom bi gënal al mujaahidiina ñi nga xam ne ñooy jihaad kat ni alal qaa'idiina ci ñi nga xam ne nag dañoo toog naan boo ñoom diw ñoom ñoo ko def wala ñoom lañ wax ñoom ñu dem ñoom ñi dem fekk yow bu dee amoon nga yéenay dem mais jëluñu la waaw loolu da ñi am lo ngant yéene yëpp mais ñi nga xam ne dañoo toog noonu kenn waxu leen ñoom dem wuñ ñeneen ña nekk ca front ba mais ñooñu borom bi nee na gënale laa ñooñu alal qaa'idiina ci ñi nga xam ne ñoo toog ajran pay aziimal bu réeré gis nga ñee dañ ne dara jale leen rawale parce que ñoom seen yéene demoon na mais sauf que dañu koo manul parce que dañoo am ngànt moom ñu feebar rek ñooñu ñëpp dañuy dugg ci même même cas bi ñooñu dara jale leen yéppale kantaa ñeneen ñi nag ñi toog ñeneen ñi ñooñu moom ajran aziima pay wu yaatu bu mag mag lañ leen rale mu ne darajaatin gis nga daraja yooyu minhu yu tukkee ca borom bala wa maghfira ak njéggal wa rahma ak yërmandeem bi nekk na tudd dañ nekk ghafuran koon kon loolu du baabu fadlil jihaad yi ngëneelu jihaad mooy lii lépp rawe nañ ko ñi nga xam ne ñoom nekkuñu fa ah jihaadu ah non manu ngeen a yem waaye ñii kër këri ak ñi dul kër kër kaay kaay man ñoo yem nag ñii kër kër ngir yàlla après bu ñuy pare dinañ wax que waaye nag euh, ban gi ah, nationaliste non nationaliste moom ñun les séeréer ñun les alpulaar dañ ñoo nàngam tey ñu dee loolu moom tekkiwul dara loolu nañ ko gis te gisoon nañ ko sax xadis Abdullah Seydina Abu Musa al-Ash'ari ci biir Riyad bi dinañ ci taw bu ñuy jeex kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi beneen mu indi beneen ngoon di beneen aaya boo xam ne moom la di ah mu ne wa qaala ta'ala mu ne yaa ayyuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adhabin alim tu'minuuna billahi wa rasulihi wa tujahiduuna fi sabilillahi bi amwalikum tu'minuuna billahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fi sabiilillahi bi amwaalikum wa anfusikum zaalikum xayrun lakum in kuntum ta'lamuun yaghfir lakum dunuubakum wa yudxilkum jannaatin tajrii min tahtihaa al-anhaar jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru wa masaakina tayyibatan fi jannati adn zaalika al-fawzu al-aziim wa uxraa tuhibbuunahaa nasrun min allahi wa fathun qariibun wa bashshiril mu'miniin kon mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawite yéegul nee na yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm yàlla te dëggal hal adullukum ndax man seen borom duma leen tegtal ala tijaaratin ci yaxantu comme fi ñu jógoon inna allaha ashtara waaw mu misaale waat ko am jëndakum njaay waaw bokk ci njàngale yi gën a màgg mooy di wax ay nit di leen wax loo xam ne lu ñu miin la lu ñu xam la inna allaha ishtara fii mu ne hal adullukum ala tijaara ndax duma leen tegtal ci yaxantu boo xamante ne nii bu ngeen ko nangoo ba def ko tunjiikum moo leen di musal min adabin ci mbugal alim gu tarda gu metti ga tey mettital nit ka mooy la lii la nañu déglu waaw tu'minuuna billah da ngeen borom bi tabaaraka wa taala waaw wa ak ndawam bi waaw loolu nag dugal na lépp lu jëm ci ponk imaan yi mu ngi ci biir al imaanu billah wa rasuuli dugal na lépp sallallahu alayhi wa waaw boo gëmee yàlla mooy moom nga war a wéetal te doo ko bokkaale kanta nan laa koy jaamoo ak lay lan mooy xew ak lan la ma yàllay xabaare rasuulihi moo ma koy wax sallallahu alayhi wa sallam wa tujaahiduuna ginnaaw ponk lislaam wa tujaahiduuna ngeen di nag xare waaye fii sabilillah boo gisee ay yépp danaan la fii sabilillah ci yoonu yàlla pas fii sabili seenum réew fii <laughs> sabilu seenum réew yi lan nous les Américains dañ ñoo laal ils vont savoir ils vont voir ce qu'ils vont voir ça n'a rien à voir ça avec sabilillah waaw nous les ñun doro ñun borom dër yu ñuul yi nga xam ne ñooy premier om waxu ngeen dëgg <laughs> dañ laal waxu ngeen lu am loolu du sabilillah fi loolu fi sabilil qawmiya al al al al al qabiha la waaw loolu moom ci yoonu nationalisme africain gu yées gi la wala nafri euh, le panarabisme gu yées gi waaw <laughs> waaw loolu yépp yu yées la waaye fii sabilillah lan ngeen di jihaade bi am waalikum ci seen alal ku parewul def ca alal ci yoonu yàlla moom doo fa def sa bakkan <laughs> wa anfusikum ak seen bakkan de lii mooy li nga xam ne mooy tijaara gi li borom bi ne lii mooy yaxantu gi bi nga xam ne bu ngeen ko nangoo respecté ko tunjiikum min adabin alim moo leen di muccal ci mbugal mu nga xam ne mooy bay mettital borom mu ne daalikum gis nga loolee ma leen wax fii nii lii nii xayrun lakum moo gën ci in kuntum ta'lamun ndem xam ngeen allah boroom bi xam nee nañu bu ñu xamoon dinañ xam ne lii wa gën ci ñun de bés bu ngeen defee lii nag boroom bi nag ah képp ku ñëw ci moom di dox day ñëw ci yow di daw waaw comme ni koy neen ci bay saa saa waxe waaw muy hadiisul qudsi borom bi waxal ko boppam ku jege jegelu ci man ab empan damay jegelu ci yaw ab ab ab xasab waaw bay wax ba ne boo ñëwee ci man di dox ma ñëw ci yow di daw allah kon boo defee lii luy xew mu ne yaghfir lakum dina leen jéggal bu boobaa suturaal leen dunubakum seen mboolem ñaaw téef yi di nekk ci ay ñaaw téef yoo xamante ne nii bëggoo nit ñi xam ko borom bi suturaal la waaye di nga def ay ñaaw téef ay bàkkaar borom bi jéggal la effacer la ko nim la suturaale woon àddina boo ñëwee alaaxira mu la ba pare wa yudxilkum mu dugal leen jannaati nay aljana yoo xam ne tajri day daw min tahtiha ci romal alhaaru dex ya waaw wa masakina ak ay dëkkuwaay ay willaa tayyibatan yu teey tabaax te neex fii jannaati an ca ajjana gi nga xam ne mooy sax te du daxu zalika lii al fawz mooy ngañaay al azim comme lam waxoon fële <laughs> indiwaan na al fawz al azim allahu akbar gam na waxoon ca yaxantu bële inna allaha ishtara min al mu'minina ba mu koy jeexal lu mu wax wa dhalika huwa al fawz al azim fii itam yaxantu gi bi mu ko indiwaatee mu ne dhalika eh, al fawz al azim allah loolu mooy ngañaay al azim gu màgg gi mu ne wa ukhriya <laughs> waaw wa uree am na leneen loo xam ne tuhibbunaha lu ngeen bëgg fii ci àddina bala ngeen di ñëw al axira muy nasrun ngañaay minallahi bu tukkee ci yàlla boo xam ne moo leen di ngeen not seeni noon ndax gina dara giru la torox taagewu nekk ci suuf si say noot no say noon noot la say noon noot la waaw ba yow li la yàlla mi nga xam ne moo la sàkk lim na digal sax ñeme def loolu bokk na li gën a yées waaw waaw moo tax rabbana wala Euh, euh, euh, taxmila non non du boobu non de mooy bul sëmbërtal ci suñu kaw ñaanu yoneen saa salaam man laa yaxaafu ko wala yarxamu naa yal na bul sëmbërtal suñu kaw boo xam ne ragalu la te du ñu yërëm loolu bokk nañ ñi ni say noon noot la kon nag am na leneen loo xam ne bëgg ngeen ko muy nasru minallahi te loolu bu ngeen conclure ak man lee ma leen wax ci kaw léegi loolu laa leen di maye yi nasrun ngañaaw ngañaay minallahi ku tukkee ci yàlla wa fathun ak ubbee bu jege waaw ndax kataballah la aghlibanna ana wa rusuli <laughs> borom bi moo dogal teg def ne moom mooy noot ak ay ndawam mooy ak képp ku topp ci seen gannaaw waaw kon nag wa fathun qarib wa bashiril mu'minin mu ne yoneen saa salaam bégalal ma way ngëm yàlla yi waay jox leen information bu neex bi waaw waaw aaya bii nag mënoo ko déggee comme li ñenn ñi di wax euh, di di bàyyi lu yàlla daganal lu waxuma daganal lu yàlla farataal nga koy bàyyi naan loolu liy wane ne loolu mooy moo moo jub mooy aaya bi wa koy wane loolu waxu juhaal la waxu jaahil la boo xam ne bu jërë yër ma ngoog waaw li yàlla digle nga ne da koy ba ba pare di ko teg ci aaya bii bu yàlla nee julli yow julliwoo wooral wooroo demal Makka demoo boo ko manee daanaka lu ñu wax nga ne defoo ba pare ne loolu nag lii wane ne loolu moo jaar yoon mooy aaya bii ndax boroom bi moo ne daa yaxantoog ñoom tu ma hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ndax duma leen tegtal ci euh, yaxantu boo xam ne moo leen di muccal ci mbugal mu tar mi mooy lan tu'minuuna billahi wa rasuulihi kooku daa dara parce que tu'minuuna billahi imaanu billahi boo dugal ne waaye yow da ngaa gëm yàlla du da borom bi da ngeen di yàlla yàlla yàlla la julli leen wa aqiimu salaa yow nga ne julliwuma ah yaa jëlee ni naa war kutiba alaykumu siyaam yéen ñi gëm yàlla faratal nañ ci yéen woor yow nga ne wooroo ba pare ne yaa gëm yàlla waxoo dëgg nan nga mën a gëm yàlla. non non nan nga mën a gëm yàlla imaanu billah mooy lan mooy tasdiqu bima jaa bihi Allah fi kitaabihi al-aziz mooy dëggal gëm yàlla ak lii mi nga xam ne noonu la ënd ci téere bi yow nga ñëw wedd yooyu yëpp a pare naan damaa gëm yàlla noo gëm yàlla lan mooy gëm loolu mooy gëm yàlla <laughs> non vraiment jëlun murattab am na mooy l'ignorance boo xamante ne bu bu bu graw la ah. voilà wa rasul yi ak ndawam bi yow ndawal yàlla bi saa salaam ñëw andil la ah andil la julli andil la woor andil la zakat andil la joxe dem Makka nga bañ yëpp ba pare naan damaa gëm yoneen saa salaam waxoo lu am waaw waaw ta'sil ilaha wa anta eh, eh, tadda'i hubbahu waaw yow nekk fi li mooy yàlla lu la yàlla digal nga ne maa bañ waaw ba pare nag di woote wu naan man nag maa sopp yàlla waa bind sa oto sopp yàlla sopp na bi tàcc kese waroon nga am kersa waaw di ko bind ci li nga xam ne mooy eh, eh, ab ab kii sab sab sab sab sab oto waaw tansil ilaha wa anta tusfiru hubbahu hada muhaaluna hada muhaalun fi lqiyaasi badi'u law kaana hubbuka saadiqan la ata'tahu inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u waaw imaamu Shaafi'i rahimahullahu ta'ala al-Muttalibi waaw waaw ta'sil ilaaha yow yaa ngi mooy yàlla lu mu la digal nga ne sama yoon nawu ci fule ko oo sol kat ji tulli fële waaw wa anta tuzhiru hubbahu ngay wane wane naan maa sopp yàlla ci sa biti tout le temps yow xam nga ne loolu loolu loolu doo ko gëndalee lool lool lool lool man la nekk lan la mën a nekk bu doon ne sa sopp gi dëgg la la atatawu konoonte di nga a sopp yàlla innal muhibba ndax ki sopp liman yuhibba ko mu sopp muti'u lay topp waaw fii kulli yawmin yabtadika bi ni'matin minhu wa anta li shukri dhalika mudi'u yow bés bu nekk borom bi di la feeñal ay xéewalam yu dul jeex nga yeewu sa bët ba nga ba nga nelawee gëmm di nelaw ba nga yeewoo da ubbi say bët mu ubbeeku manoon nga ubbee di jéem a xool dootoo gis ah yëkkati tànk mu ne mu mu damm tël nga nga nga nga nga nga nga nga fudd sa yax yi damm manoon na koo def ah waaw sa loxo bi nga laal mënatoo koo utiliser loolu lu borom mën a la ko defal mu defal la xéewal yu nekk bés bu nekk bu la koy sotti waaw wa asbagha alaykum ni'amahu zahiran wa wa batina ah mu dotti ki nga xamante ne mooy seen borom li nga xamante ne mooy ay ay ay ay ay ay ay leen di sotti seen kaw guddeeg bëccëg waaw guddeeg bëccëg wa asbara alaykum ni'amahu zahiratan wa batina di leen ko sottil guddeeg bëccëg yu feeñ yi ak yu nëbbu yi waaye dara taw borom bi ni la defal lool saa su ne fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin minhu li tukkee ci moom ay xiiwal wa anta law li shukri zaaka ngir sant xéewalam yooyu ba def ko yooyu sant ko xam nga mooy lan minimum la farata yi la teg nga nekk zalika mu ya zaka mudiyo yow nga koy doyadal defoo ko ba pare naan man maa gëm yàlla noo gëm yàlla aaya bii mooy loolu lan mooy yoonu jullikat yeeg woorkat yeeg ajikat yeeg ñi nga xam ne ñoom yu'minuuna billahi wa bima qaala allah wa yu'minuuna bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa bima ata bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lii mooy yoonu ñii te mooy yoonu l'islam alxanafiyatu samha bi nga xam ne moom la fi yoneen sallallahu alayhi wa sallam indi woon caaxaan wax say caaxaan xam nga ne amoo lay booy tegtaloo ci alquran rambaleel say say wax yu caaxaan ta dem tooge taxaw te dem te bàyyi ñi ngay sonal ak ñi ngay réeral ñi nga xam ne xamuñu dara nga leen di wax lool ñuy ëskey bala nga ne ëskey na mbir ma nekk lu jaadu te tegu gëm yàlla daa am lu mu laaj waaw daa am lu muy tekki gëm yonent bay saa saa daa lu muy tekki manoo lees la wax lu nekk nga weddi ko doo ci ne ba pare naan walla ñun ñoo gëm yàlla ñoo nàngam ñoo gën sax ñi nga xam ne ñoo koy def wal iyaazu billah ya rajul ala tastahi sa waay yow doo am kersa ci li ngay wax sa waxi caaxaan yi ngay wax wal iyaadu billah kon mbir maa ngi nii kon mbir maa ngi nii mbir maa ngi nii voilà suñu boroom ne lii la waaw tegtal leen ndax duma leen tegtal ci yaxantu boo xam ne moo leen di kon ku kon boroom bi ñu xamal ne bokk na ci ay dalay tax nga daldi eh, nga mucc ci mbugalum alaaxira mu metti ma mu sawara waaw <laughs> allahu te day tax mu mu suturaal la jéggal la dugal la aljana waaw kër yu yaatu yo <laughs> dex yu yaatu yo ba pare may la ngañaay ci say noon fii loolu moo tax imaamul Qurtubi di ndox sànkam sol voilà ñun bi ñu bàyyee lool nag fii ci Andalusi voilà bàyyi ko ku nekk nekk ci la nga ne rek yi noon yi moom di waajal ñu mujj sax tappet ragal ba ñu ñëw nag ñu daldi moom lépp ñu daldi génn ñu foofu waaw nasrum min allah ndimbal la lay may bu tukkee ci yàlla parce yàlla yàlla bay sa tool waaw bu kenn toog jàpp ne da ngay toog rek di ñaan noonu rek allah allahumma alors teew asbaab yi doo ci nekk loolu jëf lu murakkab la waaw da ngay boole ñaan yàlla ak li nga xam ne jàpp ci sabab yi waaw al axdu bil asbaab waaw at tawakkulu ala allah xaalu nabi sallallahu alayhi wa sallam wal axdu bil asbaab sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam faman kaana ala haali nabi fala yatrukanna sunnata nabi salawatullahi wa salaamuhu alayhi waaw at-Tustari radiyallahu ta'ala anha waaw waaw mu ne wàkkiirlu ci yàlla noonu la yoneen saa saa naka jekk noonu la ko borom bi bindee loolu mooy mbirum waaye nag di jàpp ci sabab yi yàlla def ci kaw suuf na boo bëggee dara ci ngay jaar ngir am ko loolu moo doon sunnaam ba mu bëggee gàddaay min makkata ila al madina hatta hein min makka ila taif te woo leen neewul yàlla indil ma al buraq déedéet da doon dugg ci grotte yi di làqatu waaw jabalu sawr di làqatu trois jours ba recherche Quraysh yi dal mu génn teg ay plan ba ni nga xam ne noonu la àgg Madina ala saakina afdalu salaatu wassalaam neewul woon waa am naa loo xamante ne bu ma ko waxee rek damay yëkkati sama benn tànk rek àgg Madina <laughs> képp ku ñuy wax lool fan la jële loolu lu dul ci Rasulillah mais est-ce loolu la def xaa xaasa mukku walla yooyu waxi caaxaat la quoi diine du loolu diine du ay waaji Eh, moom bu bu yëkkatee tànkam teg rek mu nga kaaba nga te mu ngi fii ci Égypte loolu du diine kenn du ci xame nit ku màgg waaw <laughs> ni ñuy xamee ku màgg moo ci jàpp ci sabab yi waa ji da ngaa xiif da yor sa njaboot war leen a dundal demal nga gori mat comme ñëpp demal nga liggéey yi demal nga tëj sët yi ngir am ko mais doo toog ci der rek di kurus taraam mbir yi dina ma fekk loolu mosula nekk mbiru yoreen sa salam Allahu akbar waaw kon al axd bil asbaab jàpp ci sabab yi loolu mooy yoonu te mooy sunnaa yonent bi saa salaam képp nag koo xam ne da ngaa bëgg nekk ci xaalu yonent saa salaam ngallaawaay buy bàyyi ndax boo bàyyee ne de toute façon mënoo nekk ci xaalam dala leer sunnaam moom mënoo koo bàyyi di nekk ci xaalam mënu la nekk am wàcceeru yàlla bu baax mënu la nekk loolu il faut que ça soit très clair tout de suite képp ku ko def day échouer dina perte te du am li mu bëggoon. laa yablugu miraama la mu joxe du ko joxe kon nag affaire yaa ngi wa uxra tuhibbunaha nasrun min allah wa fathun qarib ñun buñ bëggee am fathun qarib ci suñu noon yi sa waay yoon waa ngi yàlla wax nañu ko waaw koo ci wax mu ngi nekk ci lim nekk di jaay moom daal diine ji moo ko gën a xam moo gën a kii gaa yi tuluwaay neex def caaxaan gu ne ñu nekki bu du koo boole nga yoo xam ne àndul sa waay ànduñu ce n'est pas ànd ce n'est pas ànd ce n'est pas ànd voilà ànduñu ànduñu loolu ànduñu ànduñu na leer al imaam an-Nawawi nag rahimahullah mu ne ginnaaw bi mu wal aayaat gis nga laaya mu ne wal aayaatu aaya yi rek yi nga xam ne fiil baabi yiy wax ci bunt bii ci wàllu jihaad gëneelam way kasiratun way ah way yu bari la way ah lu bëree bëree bëree bëree bëri la waaw mashhuurata lu siiw la lu siiwa siiwa siiwa siiwa siiwa siiwa siiw la allahu akbar waaw ñu siiwa siiwa kon nag fii la ci yem léegi nag am na luñ la doon ne la nag fii sabilillahi bi yonent saa salaam te gisoon nañ ko hadis huit waaw hadis numéro huit ci téere bi baabul ixlaasi wa ihdaari niyyati fi jamii allah waaw foofu gisoon nañ ko muy chapitre un ci buntu bi al imaam bi nga xamante ne mooy abu musa al ash'ari mu ne su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ar-rajuli yuqatilu shajaa'a wa yuqatilu hamiyya wa yuqatilu riyaa'a ayyu dhaalika fi sabiilillah fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qaatala litakuna kalimatullahi hiya al-'ulyaa fa huwa fi sabiilillah muttafaqun alayhi allah jeex na te xadis boobu war nañu am mille trois cent quarante deux accès guñu ci mu ne yonent saa saam dañ koo laaj ay laaj moom Seydina Abu Musa Abdullah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu anhu ne ko waaw waa ji nga xam ne day xare parce que jàmbaar la nag waaw ngir wane ne c'est un zoro c'est quelqu'un koo xam ne ku aay ci xare la c'est un fight man waaw waa ji faayit man la xeexkat la waaye yeneen saa sala waa ji nga xam ne nag day xare ngir loolu wa yuqaatilu hamiya kenn koom day xare parce que moom fii la bokk waaw fii la bokk dañ leen a laal ñun arab yi ñun japonais yi ñun nit ñu ñuul yi daru ñuul yi wala ñun yi nga xamante ne nii ñun ñooy pulaar yi ñun séeréer si hamiyatul jahiliyatul ula waaw ñun le peuple sénégalais waaw te loo xam ne kat en général gars yi gis yu bari ñoom ñooy toot waaw waaw ay fii laa bokk wayu xaatilu ria kenn ki moom moom day day xare parce que bëgg ñu gis quand mooy kan comme nañ ko waxoon foofu salon mu def fi galon yi yiñ ko takkal ca xare yam deg ku ñëw mu paas la benn ah bii c'est le secrétaire général des Nations Unies moo ma ko terfaloon ba ma jógee euh, Congo <laughs> waaw bii nag bii c'est le chef d'État waaw diw mi nga xam ne il était président de la en la waaw bii nag moom croix solon croix loson d'honneur la woon loo bëgg rek gis looloo ko ci neex moom <laughs> wala ñuy gis ne saay ah, c'est un zéro ku mën a xeex a gi ku aay gi ñu ne yeneen saa sa waa ay zalika fi sabilillah waa ñii ñii yëpp façon yëpp kan moo ci nekk ci yoonu yàlla yeneen saa sam toon xaala mu ne man qaatala képp koo xam ne dafa xare li na ngir mu nekk kalimatullahi kaddu gi yàlla gi nga xam ne mooy laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawla sallallahu alayhi wa képp ko xeex ngir loolu taxaw de fa huwa kooku moo nekk fi sabilillah ci yoonu yàlla jeex na moo la Ibn Abbas ne la ilaha illa allah la ilaha illa allah joo gis même bu ñu ko tuddul mu ngi ci biir parce que manu dem benn du la ilaha illa allah sax moo gën a nangul loolu xam nga Muhammad rasulullah moom foo mooy allah ja dugal ko ci mais la ilaha illa allah joo Muhammadu Rasulullah yu mu ngi ci biir te Seydina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu nekk day dugalale laa ilaha illallah waaw te laa ilaha illallah kese moo tax ab yahuudi ab nasaraan bu ñëwee di kenn du ko nangul lool kese waaw parce que il faut mu gëm ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon nag mbir mi loolu la kon daal coow yi jaru ko ku nekk xam nga lu tax ngay xare waaw leen nag am na. ginnaaw li yeneen saa sallam wax ma ne man qaatala duuna maalihi wa irdihi fa huwa shahid képp nag koo xam ne dafa xare parce que dañoo ñëwoon doon offensé doon nangu sa sa alal nga défendre sa bopp ba génn àddina kooku shahid la dinañ gis ci buntu bii imaamu Nawawi téere bii ñu nekk kitaabul jihaad dina indi xam nga buntu bii ñu nekk dina ñëw ci hadith yi waaw hadith nag euh, ñoom après bon moo ñuy defal transition dafa nekk xadiis yoo xam ne yu xaw a takku la dina indi buntu boo xamante ne nii euh, mooy bu paree ci fardul jihaad bi bunt bi ci tegu baabu bayaani jamaa jamaatin min ash-shuhadaa fi sawaabil aaxira mooy buntu bi bi ci tegu day wax mbooloo moo xam ne ñoom ñëpp darajaay martyr la ñam même bu dee ne ca alaaxira waaye fii dañ leen di sang jullee leen wuteeg ki nga xam ne moom dafa xa dafa dafa faatu ci toolu xare mooy am na ñoo xam ne dañuy am dara jaay shahid te demuñu benn xare loolu après bunt bii da koy indi waaw loolu nag waa ji la ki nga xamante ne nii da doon défendre alalam magasin am la toog di jaay ay bandi ñëw kagulewu ay walaa kees sawaay bañ gaay dóor ko ko muy defaan boppam bañ kooku bokk na ci shuhada uy darajaay martyr la dinañ ko sang dinañ ko kii waaye kooku bokk na ci ñooñ kooku kenn du ne ah waa ji daa daa daa daa xare ñoom buusanteeg ñoom ci loo xam ne kon nag waa ji xeerawul ci yoon dañ naan bépp yoneen saa sax nee na man qaatala duuna maalihi wa irdihi fa huwa shahid waaw kon nag lool lu am am solo la kon nag mbir màngo ngoog waaw bii di ñëw nag insha allah al imaam nag daal di dugg nag ci hadith yi hadith yi yi bii di ñëw.